àggale tuuti rek allah daal di def ni ñu daan def barkeelu ci tarixa bi euh, su ko defee euh, li ñu wax rek euh, démb junj ko ci tarixa bi moom la moom la ñuy waxaat rek toujours ne yitte bi nekkul lu pour ñu xam rek li ñu yor parce que wala fi dañuy wax ne am ko xamoo ko ñàkk ko xam ko moo ko gën tabarakallahu lu mu mënti doon nekk ci àdduna rek da ci yëngatu xam gi dafa war a nekk nekk farata waaw moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ne na ngeen ma xam lu jiitu ngeen jaamu ma waaw soo leen ma xamee soo leen ma xamul na ngeen may jaamoo réer foofu tamit toujours ñu ci taxaw parce que tamit léegi réew mi xadis la xadisul qudsi la boo xamante ni ñoo ngi ciy nërmeelal xale yu bari xam leen ma lu jiitu ngeen jàmm ba leen waxoon nañ leen jàmm xam gi xam gi nekkul lu dul xam ay ndigalam ak ay tereem mënta nekkul lu loolu jeex na waaw xam gi tamit mënul am benn finalité lu dul jaamu yàlla yàlla moom soo ko xamee jaamu rek moom mooy finalité bi cheikh na cheikh Ahmed Tidiane yi radiallahu taala anhu wax nañu nañu euh, mu ne bu dee yàlla mooy li gën a mag mu bu dee yàlla mooy li gën a mag li gën a rëy li gën a mag li gën a rëy mu ne kon xam ko mu ëpp doole bépp xam-xam dégg wax ji mu ne bu dee yàlla moo mooy li gën a mag gën a rëy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nee na kon xam ko moom mooy li gën a mag mooy li gën a rëy mooy gën gi xam-xam mu ne tamit noonu lay doxee ci lépp Cheikh radiyallahu anhu nee na noonu lay doxee ci lépp mu ne kon bëgg yàlla moo ëpp doole beneen bëgg fonk yàlla moo ëpp doole topp yàlla jéem a jëfe ay ndigalam jéem a bàyyi ay tereem yooyu yëpp moo ëpp doole leneen loo ko comparé beneen côté bi tamit noonu la mel mooy bu dee yàlla mooy li gën a rëy gën a màgg ëpp doole lépp ñu ne tamit weddi ko moo ëpp doole lépp ci àdduna nit su xësee ba weddi yàlla moo ne amul walla mu weddi yonentam mais c'est fini loolu moo tax keroog bi ñuy wax ci juróom-ñett juróom benn daraja yi yoon yi nga xam ne ni iblis fa lay jaari nit ba fexee mu dëddu ak boromam waxoon nañ leen bi njëkk moom mooy al kufru mooy weddi yàlla fetteerlu nekk rebelle nekk ennemi ci yàlla subhanahu wa ta'ala waaw loolu loolu su amee loolu su amee xamal ni yow yaa ngi ci li ñuy wax le sommet le sommet ci wàllu nekk inimité ak yàlla subhanahu wa ta'ala mooy kufru bu dee tamit weddi la c'est la même chose bu dee tamit noonu c'est la bu dee tamit ñàkk topp c'est la kon yàlla bu dee mooy li gën a mag lu baax ci moom moo gën a baax lu dul loolu bu dee lu bon tamit loo xamante ni jàmm bi moo nga def ci diggante mu moom loolu tamit amul lu toll ak moom loolu la Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wax waaye tamit mu waxaat beneen wax boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo wax affaire xam yàlla war nañu bàyyi xel loolu rawatina nag ñi nga xamante dañu askano ci Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh radiyallahu anhu nee na Cheikh na ci Jawahirul Maani mu ne xam yàlla bu dee am na mu ne amul benn jëmukaay lu dul jaamu yàlla Cheikh Tidiane ko te waxu Cheikh ci tarixa bi mu gën wér waxu pour lu moom yow su wéree ci yow ñu la su wéree ci yow tamit su su wérul ci yow ñun gëmuñu la bu dee jël nga benn wax ci kawam tamit ñun gëmuñu la yow yàgg sa wax parce que cheikh mooy kilifa bi cheikh mooy sëriñ bi cheikh la yonent bi waxul waxu moo wax ak ñeneen waaye yonent bi cheikh Diagne la waxal bi muy jël léefam di ko dénkaale loxo cheikh Diagne ko teg kon ñun du ñuy wax cheikh la ñuy wax li cheikh wax na duñ ko jëlee waxu keneen xanaa nga wax lu bokk li cheikh wax wala nga waxul lu am conformité ak li cheikh Diagne wax su dul loolu soo wax dañ koy jël ñu dul ko ci miir bi moo nga Cheikh Diagne radiyallahu anhu nee na bu dee yàlla mooy li gën a am solo gën a rëy gën a màgg ci àdduna xam ko moo solo ci àdduna waaye tamit nee na xam yàlla googu bu dee am na tamit nee na amul benn objectif lu dul jaamu yàlla kon loolu loolu lu muy signifie loolu lu muy signifie li muy signifie mooy xam yàlla mooy lan xam li ngay jaamoo yàlla jeex na xam ni ngay jaamoo yàlla lan mooy xam ni ngay jaamoo yàlla mooy ki ngay jaamu nga xam ko ci moom ci moom ni mu la ko xamalee li bon problème yi ñu am yëpp xale yi doof ak rakkaaju bi mooy dañuy bëgg a xam yàlla lu leen yàlla xamalewul boppam est-ce que da lim bëgg wax mais ku xam yàlla comme ni ko yàlla bëggee nga xamee nga ko mais jàmm mooy li mu wax ci alxuraan si kursi allah lu sama wa xulal a ahad rek doon sëkk ci maarifa qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad doy na sëkk ci maarifa ci xam yàlla doy na mën na nag approfondissement di am ahadiyatu gi nga xool ko bu baax samadiyatu gi nga nga dugg ci bu baax lam yalid walam yulad nga xool ko bu baax wala mu yekkul loo ko fan ahad baatin ba nekk ci biir ak yi ci xóot mais bu dee loo xam-xam boo xamante ne da ngay xam rek ngir mën a toog am assise bu baax ngir jubleen jëbleen ceeg moom pour la wax doy na sëkk ci xam yàlla dégg loolu dafa am solo yàlla lim ñu xamal ci moom mais doy na mais yàlla doy na wakafa yi ko yàlla utilisé ci alquran bari na wakafa billahi wakilan wakafa billahi shahidan kafa yu bari yàlla moo ngi ci biir alquran pour wane moom dafa doy moo tax yàlla wax yonent bi ne ko wa in yuridu ay yaxda'uka suratul anfal fa inna xasbaka allah fa inna xasbaka allah sëñ daam lu tax yàlla ne ko huwa alladi moom yàlla ayyadaka bi nasrihi wa bil muminina wa allafa bayna qulubihim ne yonent bi nag law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim kon kan ma fa nekk mu ne walakin allah allafa baynahum innahu azizun hakim fa inna xasbaka allah yàlla doy na la dégg nga wax ji bu hasbuna allah mooy yàlla doy nañu yàlla doy nañu ku yàlla doy na looy wutati ku yàlla doy looy wutati léegi yàlla li mu la jox ci xam-xamam ci moom doy na léegi nag leen moo ci des mooy li ma waxoon sànq soo amee xam-xamu téere yi ba noppi nga jàng ayatul kursi jàng xuloola ahad jàng li yàlla wax nit moo ko def ak moo ko mën moo ko xam nga xam ko ci moom ba ci ba ba pare na mu ne la nga ragal ma soo ko ragalee mu mu jël nag gis nga xam-xam boobu nga amoon ci ixlaas ak amoon ko ci ayatul kursi amoon ko ci allahu nuru samawaat amoon ko ci inna la amoon ko ci yeneen ayat yi nga xamante ni ci yàlla rek lay wax xam-xam aaya yooyu la yàlla la yàlla yu jël nag leeru aaya yooyu nag def ko sa mooy deuxième étape bi leeru aaya yooyu baatinu aaya yooyu essence su aaya yooyu quintessence su aaya yooyu moom la yàlla di jël def ko sa dënn soo waxee aaya bi ba noppi yow yow mii yàlla dimbali nga xam ba noppi ragal yàlla dégg nga xam mooy nga jàng ba noppi téere yi ba noppi ragal yàlla yàlla da lay ubbil nag daal ubbi ci biir aaya yooyu wan la ci ay affaire nag su ko defee kii su ñëwee taxaw daal ne qul wallahu ahad allahu samad la mu di woon firi ko ba noppi toog yow nga firi ko ba noppi gars yi daal ne ah mais moom est ce que ak kii li mu doon wax benn la fekk yow dangaa mos lu mu mosul dangaa laal lu mu laalul parce que yow xam li mu xam ba noppi boole ca yàlla mooy li delluwaat ci ay waxtaan wi ñu doon njëkk waxtaanee sànq wa taqullah wa yuallimukumullah loolu mooy li nga xamante ni moom la Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane wax ci maarifatu billah maarif mooy xam yàlla te mag ñi sax mag ñi yaru dañuy wax ne xam aslëf ci yàlla parce que yàlla kenn mënu ko jeexal kenn mënu ko jeexal kii di lëwalu laaxiru zaahiru baatin njëkk mujj feeñ nëbbu waaw kooku kan moo ko mën a matal kenn mënu ko moom mooy peeg mbiri waaye mbiri duñ ko peeg mukk ba yawmal qiyaama wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi la ci lan lan mooy exception bi illa bi ma sha illa bi ma sha yàlla nee na duñu duñu duñu duñu ndar képp dara ci ci mbir yi lu dul loo xamante ni yàlla moo bëgg ñu xam ko ci moom yow li nga xam ci yàlla mooy li yàlla bëgg nga xam ko ci moom li mu bëgg nga xam ko ci moom moom lay ubbi sa dënn ubbi sa xol ubbi sa ruux def ko ci nga xam ko ci moom ku ci nekk nag ak fi mu yem waaye Cheikh radiyallahu anhu dimbali nañu nee nañu xam yàlla amul benn benn benn objectif lu jaamu yàlla moo tax xale yi léeg-léeg ma leen ko man leen suñ ne diw xam na yàlla te lépp lu lu yàlla tere moo nga ca lépp lu mu diggee dañ nekkoo ca waaw foo xamee yàlla xam yàlla tey taxaw di tuur ndox di wér di si kaw lal bi ngay tëddee di ci di caaxaan xam yàlla fu bàkkaar nekk nga jëli ko te ne yow yow aarif nga ku xam yàlla nga ah yow kañ neel leneen nga xam mais du yàlla parce que soo maam laaj daan wax fii duñ ne diw moo ñeme yàlla mu ne déet bu waxati loolu ñemewul yàlla ne ak ak riire yàlla mu ne yàlla ñeme yàlla mu ne mu ne mu dul bu waxati loolu mukk neen ak riire yàlla waaye yàlla kenn kenn du ko xam di ko ñeme kenn sukk rek ngay def sujjóot rek loolu rek la xam moom moom benn buur la ñi des ñëpp ay jàmm lañu te sofiankee dañuy wax ne alxalqu ma si wallah loolu yàlla rek mindeef la loolu yàlla rek mindeef la te ku lul yàlla am nga soxla ci yàlla te yàlla moom amul soxla ci kenn mën naa faagagal àdduna yëpp rey ñëpp rey ñi góor ñi jigéen ñi baax ñi bon ñëpp te du ko wàññi dara ci moom du yokk ci ngóoram dara du wàññi ci ngóoram dara ma ko kon waxu Cheikh na Cheikh Ahmed boobu war ngeen koo bu baax ba koo mën di dajal ci àdduna loo mën di ci àdduna muy wax ay waxam ngeen jël ko li alaaj Muhammad Ndieguene daan wax radiyallahu anhu ngeen mandaxe ko foofu ci balance boobu mu leen joxo muy balance ragal yàlla ngeen gis ni il est nul là-bas wàcc leen ko fa xamal ni kii xuraa ay xuraafaat la yor day day naxaate ba bàyyi diine mais xol ba saay-saay la xol ba saay-saay la alaaj Muhammad lu mu leen waxoon seen maam lu mu leen waxoon neen leen woon bu leen ñee kenn lu dul ci ragal yàlla daam sama am nee na soo demee bay ñee nit da ñee ko ragal yàlla jeex ñun de loolu ñu wax koo leen di ñee ñee ko ragal yàlla mu ne lu dul loolu baaxul mu ne bari na koo xamante ni yaa ngi koy ñee fonk ko teg ko fu ca kaw mu ne wallahi yàlla du lu murit loon li mu toogaale doo ko doo ko jox loxo doo ko jox loxo mu ne bari na koo xamante ni yaa ngi koy ñee ci alalam wallaahi du la yàlla wanoon fii fan muy source alal ja wallaahi du la maye milliard nga suur parce que lépp deret la c'est ça moom laa ji loolu daan yëre njabootam philosophie yëpp lool la mooy sell sellal soo demee ba commencé di fen nit wala nga koy ñëwee nga faaye ko ragal yàlla diw mu gën a ragal yàlla moom la nga ko te fan boobu nee na bu mu nekk fan wu soxor déedéet na nekk fan wu roy ak togg fexee mel ni moom wala nga raw loolu moom moo am solo su ko defee kooku la loolu mooy njàngale Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane ci wàllu maarifa dafa am solo pour ñu xam ko parce que léegi dëkk baa ngi bëgg a toj ci dañuy xamal nit ñi yàlla ak dañ leen àggale ci yàlla ak dañ leen di kii xale yi ndaw yi ku ci nekk moo ngi yor kursam ngañam ngañami di wax ni kenn xamul wolof la kenn xamul arab la kenn xamul hébreu moo ngi ne dafa bëgg xam yàlla àgg ci yàlla loolu ay caaxaan la mag ñii mag ñi li ñu daj ku bëgg am seen cër yi da daj li ñu daj waaye xëy ñaari fan ñetti fan nga àgg nga juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñetti suuf di gis kii ak yu demee noonu ñu lay wax ay pay ak ay te demoo fenn fenn demoo ko fenn yow sa bopp sax réeré nga ko bay xam son borom mu nga kon loolu ñu góorgóorlu ci bu baax li ci des moom mooy euh, tariqa bi Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci boppam moo waxoon gars yi ni leen attention son borom moo jël yërmandeem jox ko Seydina Muhammad yonent bi jël siiru ba teg sama loxo kon loo am ci sama barke la jeex na yitte yi yëpp yitte yi yëpp du ci dara yitte yi day yitte yi benn objectif la am mooy bañ taalibe yi beew taalibe yi beew xam nga ñun ñu tey ji duñu fekkoon maamalaay mu sàggan ci jaamu yàlla sàggan ci sàmm ñun fuñ jëm ak niñ ko gëmee imagine leen lool rek imagine leen lool rek ñun ni ñu gëree yi ni ñu amee fit nga xam ne nga def yoo xamante ni wala nga bàyyi ay affaire ay farata yoo xamante ni doo ko teg fenn furul maa laa dem ci ruq bi imagine leen léegi moom du ci boole woon mu sàggan nangulul yàlla jaamul yàlla sellalul dàqul jaamu yàlla nit mais fu jëm dañuy beew yàqu di sunu bopp réew di dof dof ñun ñëpp duñu dee dal mm-hmm. waaye nag yàlla su la naree dimbali day def ci yow li muy def ci yow moom yàlla daf ko dimbali comme ni mu dimbali woon Cheikh na Tidiane dimbali woon ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam def ci moom mu nangoo jaamu yàlla lool lool lool ci biir néegam dàq jaamu yàlla ñëpp su demee jàkk ñamoo dàq jaamu yàlla ñëpp te daanu ci boolee wax nag jaamu yàlla rek jëm julli ci jàkk ja wasifa ca jàkk ja xadar jumaa ca jàkk ja defar foofu yi ay yëfam ca jàkka ja dégg nga xëy ñëw jàngale si alxuraan ci pay bi ci xadra bi dégg nga dem jullee néew yi dem tudd doom yi defar diggante yi may wér di yëkkati nit ñi di leen tarbiya di leen àggale ci yàlla lii rek la nekkee woon te loolu noonu ñu ngi ciy bokkaloon jamono yëpp du ci morom kenn te li ci gënoon garaaw mooy sax gi sax ji boo xamante ni yow ba yàlla dimbali nga nekk mu mukallaf ba bi ngay am téeméeri at deux heures du matin mosoo fekk ci lal da ngay naafila bis bu nekk junni rakk téeméer rakk ngay ngay julli jaama ko sa borom téeméer rakk téeméer daal di song sa taalibe yi par kenn ku ci ne nga wàcceel ko ñetti lixlaas un par un une par une bàyyi diw bàyyi diw diw diw diw diw ba sa xel jàpp ne ñi nga war a tudd ñëpp tudd nga leen nga def lim bu mag ni yéene ko ñi nga xamante ne xamoo leen ak waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam xeetu yonent bi soog a jug nag songu jàkka ja dem jonkan jonkanam boobu yoo kurusam wér di jiital defar ay ay dogam julli ci ca jàkka ja wasifa ànd ak taalibe yi dem ziar papam wasifa ah, génn taxaw ci bunt dëkk bi ñaanal nit ñi ñaanal dëkk bi wàññeeku ñëw dem tuddi doom yi dem jóge fa dem jullee néew yi wàññeeku ñëw jàngale alxuraan bi ma ngo defar diggante yi may wér di yi agale nit ñi ci yàlla jox nit ñi seen tur yàlla yi Ah, dafa euh, euh, jàngal ñi ñiy jàng fiq ñiy jàng naxu ñiy jàng mantiq ñiy jàng usul ku ci nekk ca ña war a jàng mu jàngale boole ci di fanaan ne jaamu yàlla c'est ça lii su amul woon mais ñu ñëpp dañuy beew dañuy toog rek naan barke sëñ bi barke góor gi rek la ñuy wax te du boobaa musiba am parce que wala taziru waziratun wisra uxra loolu la alquran wax adduna du yàgg mukk ba nit jël bàkkaaru nit waaye adduna du yàgg mukk ba nit jël jël yiwu nit mënul ne barke ba nag mën nga koo jël mais yiiwa déedéet mënul nekk fi ne ni ku ci ah, ah xool leen ku ci nekk sa bàmmeel amul doom amul taalibi amul muqaddam amul amul dara ku dee ñu gas na suul yow donc kenn du la boole kenn mais ni bàmmeel yi euh, euh, wuute mais noonu la fay di wuute ak jëf yi wuute mais la moroom nit ñëpp def ñu benn kàmb ñu dugal ñëpp fenn loolu loolu wala boole ñu gas ba mu xóot di def ay pax ci suuf ku duñ laale fii kii laal fii kii fii papa ji nekk ci suuf doom ji toog ci doom toog ci yeneen soxna yi nekk ci wet gi loolu def ñu loolu parce que bàmmeel ku ci nekk ak sa bàmmeel ku ci nekk ak sa jëf ku nekk ak sa fay nga loolu moom mooy yittey jaamu yàlla bi nga xamante ne moo am ci tariqa bi soo gisee mag ñi fuñ toll ñu sellal di jaamu yàlla li di góorgóorlu ci ragal yàlla c'est parce que dañuy bañ ñi topp seen ginnaaw beew mais su leen neexoon ñu def lu leen xam nañ secret yi xam nañ ay yoon xam nañ ay yu graw mais loolu yëpp xooluñu ko ñoo ngi sax toujours di def lii Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu jàngale ci ne taalibe bu nekk du bëggee àgg ci yàlla ñaari laaf lay naawee ragal ak laafu yaakaar janaaxiyel janaaxayil xawfi war rajaa léegi nga toog daal ne ah waay sëñ bi wan jarul sax may julli yëpp baax na saa amul doole amul amul morom nga wax loolu sa biir xool wax ko ak say mbokk taalibe ñëpp bëgg waaye léegi nga ah man sawatu su moo sëñ bi sëñ bi du ma yàlla dimbaliwul safara laa jëm de Cheikh nee na noonu lay doxee ñaari yooyu soo koy naawee da ngay àgg ci yàlla waaye su dul loolu doo dem fenn doo tëb sax bay dem doo tëb sax bay dem moo ngi mel ni pitax mun dam benn laaf bi rek du naaw il faut que mu am forme hydrodynamique pour mën a dem sinon du dem fenn mm-hmm. moo nga kon loolu moom mooy euh, jàngale Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane ci wàllu maarifa billah ñu jàpp ko bu baax a baax a baax mooy euh, xam yàlla euh, amul moo moo ëpp doole lépp parce que yàlla moo ëpp doole lépp xam yàlla tamit a benn objectif bu yàlla jeex na mm-hmm. te tamit jaam mënta xam yàlla loolu yàlla xamal alladi allama bil qalam wa allamnaahu jeex na yàlla mooy xamale kooku mooy première leçon bi deuxième leçon bi leçon bi mooy li nga xamante ni moom la yàlla def ci tarixa bi ci ay ngëneel yëpp yàlla dimbalee na noonu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu taalibeem yëpp kenn dàqu leen jaamu yàlla te jaamu yàlla googu mooy gazu sunu ñun sunu mucc mooy sécurité bi mooy li nga xamante ni moo tax tarixa bi moo waxoon leen ne leen tariqatu shukr la tariqatu alhamd wa shukr pourquoi parce que ñun dañuy sant yàlla parce que li ci nekk du ab taalibe moo koy may boppam waaye darajee Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane la tey jii soo xasee ba jël sa kurus gi di def sa laazim doo ne ba dee jël nga wérdu yi jëlee ko ci kam ndigal ba màgg ba ci Cheikh soo jëlee sa kurus daal ne a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim yaa ngi laazimee la lan ñu na Cheikh Ahmed Tidiane wallaahi azim du yow de du bàyyi moo mooy mooy laazim de Cheikh Tidiane mooy wax ci lam mi ñu Cheikh Tidiane moo tax soo paree suñ jëlee say fay tegal la ko sa kanam nga ne lii fu mu ko liggéeyee ñun la noppi ki du yow santal yàlla moo tax ñu ne tariqatu shukr sant santal yàlla lii lii ñu la juuwal nii jooboo ko yow téeméer salaat fatiha rek nga def te yow fii ne ñoo la tegal cent milliards salaat fatiha yoo def yu yàlla nangu yonent bi kontaan yow kañ lii du sa jóg ñoo ngi la fayee ci daraje Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane ذاك الفضل لا تهن إليه يجب غمدا بشكران إن الوصول أقي في طريقتنا فبالمسيئة لا من كد جسماني إن الوصول إلى ما نال سيدنا فوت المرام بتخصيص البرجان lii doy na mbégte xanaa lii doy na tegtal xanaa lii doy na yaakaar yi soobu yoonu tijaani na ñëpp def nii mooy guy gu gi mooy defar laax ak cër ak di faj rongo ñu koy jooy mareew seexu tijaani laxtaab seex seeni baaraam réccu ndax di ñu ñeete naan su doon tey ñu soobu yoonu tijaani yónneen ba tàllal na baaraam ab diggam baaraam ba sa des di wax si sa guru ak ruum lu kéemaani salaatul faatiha su lu ni ki moom màggal ko ma sa mën xarit te ko caaxaani sa wér di wii ku si mooy te bàyyi woo ba dee doo gis sa xablu luy ragloo ko xiixaar señor di neena mboolem wàlli man naw naa fa yàlla bu baax gannaaw ba jaayante naa ak Seexu Tijaan Seexu na Tijaan sa ruugi mooy tëggu yii yi xam-xam yu sell yi yii wërsëg yu yaatu yi est-ce que yow Seexu Tijaan dina dineena moo dir ta dam hëde mën jam hëde di jàll hëde lamboo mbooti Tijaani na ñëpp def nii Seexu na Tijaani yow mi kay bañak di ko jow sabte ñëw na fa loo falang falang dina ñëw gaawal daw te tuubi ko waaju génn yoon wi la tey dañ ko génne du lu mu tey ndax kër gi kat borom dafa fii jéegu tegul sëy naa te dootuma fay jëli neex na dootuma fay sëy naa sëy lee jëli neex na dootuñu fay jërëjëf sëñ daal macha kon ñu euh, jàpp loolu ba suba ñu bañ a joxe lu bare bare ko defee bu subaa ñu àggale jël beneen buntu ci jawaahirul maani ñu mën cee gën a jariñu insha allah ñoo ngi ñaan yàlla bu baax yal na yàlla nangul ñu jotaay bi jégal ñu jotaay jégal ñu ci baat bi jay seydina sallallahu alayhi wa sallam wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin